waaw mooy képp koo xam ne yow boo xëyee sa dara yàlla lim la digal lim la tere sa yoon newu ci wàkkeerloo sa boroom defoo ci moom dara jàpp ne say plan bi bopp say mën a xalaat say mën a utum dërëm mën a kii mën na tax nga sottal say mbir te yàlla du jane mooy yow xam nga ne yaa ngi nax sa bopp loolu bokku na ci li nga xam ne day tax ñu daal di lay daq daal di lay yiir xalban di ko def ak sa xol waaw gëme ko noonu fase ko noonu ma rahmaani mooy at tadbiiru ma rahmaan jàpp ne yow nguurug yàlla gi yow man nga ciy administrer yow sa bopp dara yow waaw wala jàpp na ñoom diw mën nga leen a defal dara yow te doo faale sa borom wa taqdiiru ak di natt ka tëral ay mbir waaw nga foog ne yow lool yow man nga ko yow di ko bokk ak sa borom ah waaw moo tax téere bu al imaam boobu am solo allahu akbar at fi isqaati tadbiir ku ko mën a yër yëral ma loolu le wallahi liñ fa fekk alla ali awa durar wala radiyallahu anhu mu ne wa minhu aydan iltifatun bit-tama wal-khawfi wash-shakwa li xalqin in waqa mu minhu bokk na ci yi nga xamante ne ñàkk tegginu biir yi nga xam ne day tax ñu daal di lay rejeter daal lay dàq daal di lay tarbu waaw ca yàlla ba yow de toute façon doo jege dañ lay soril fële bokk na ci ba léegi aydan iltifaatun bi di geestu bi tama ndax xemmeem waa xaw wal xaw fi wala di ragal wa shakwa ak jàmbat lil xalq ci nit ñi di leen jàmbat bàyyi sa boroom walla di am looy yaakaar ci ñoom wala looy tiit ci ñoom in waqa ndeem daal dinay rot loolu mooy bàyyi sa boroom jublu jaam yi loolu la la doon wax ca biir ne la ñoo xamante ne nii yow di ut li nga xam ne ridal faqir jënd kook rida la ki nga xamante ne nii mooy alqadir ki nga xam ne mooy natt mooy natt mbir yi te mooy tëral mbir te mooy kii mooy kii dogal nga daal di ko fii bàyyi jënd ngërëmam lan weccoo koo koo xamante ne nii ku aajowoo la mbindeef la comme yow yow yaa ñàkk xel yow yaa ñàkk xam kon nag lii lay wax ne gis nga di leen geestu moo xam ci loo xamante ni nii dangaa am xemmeem goo am ci ñoom wala ak ragal ak di dem di leen shikaayaaka di di di di di di di di kii jàmbat mbindeef yi loolu bokk na ci nga xamante ne nii day tax ñu daal di lay rejeter daal di lay dàq kon nag mu ne kon laa taltafit idbaara naw iqbaala li xalqihi bal min mu ne kon nag laatal taltafit bul gestu it idbaaran moo xam du mooy mooy wan nañ la gannaaw ñoom jaam yi aw iqbaala wala jëgmal nañ la li xalqihi bul gestu mbindeef yi mukk ñu dëgmal la ak ñu wan la gannaaw moo war a yem ci yow bal li am ba des mil jengal te jëm lahu ñeel sa borom taala mi nga xam ne moo kawe te yéegul jéngal nga jëm ci moom te bàyyi nit ñi moo xam dëgmal ma xamul mel ni waxoon na ko buñ la dëgmalee ak ñu wan la gannaaw moo war a ci yow voilà yow sa boroom ngay xool moom ngay jëfalanteel léegi sëriñ bi teg mu ne wa minhu yu'rafu tatabbu'u ruqas wa kull wa kull taawilin fara'id al qasas mu ne bokk na ci ba léegi ci yi nga xamante ne soo adab la goo xamante ne nii day tax nit ki ñu daal di koy dàq jële ko fi nga xamante ne nii mooy ci yu borom bi waaye du jege mukk daal di koy yiir boroomam tabaraka wa taala mu ne wa minhu bokk na ci yu'rafu boo xam ne ci yooyu xam nañu ko ci suu adab goo gële tatabbun ruxas mooy di topp li nga xam ne mooy ruxsa yi waaw ndax ki nga xam ne daa suubu moom waru la nekk tout le temps di xool rek li gën a yomb mu ciy ne waaw yi nga xam ne ci charia bi buñ ne lii moo gën mat moom day fexe tendre vers la gën a mat waaye du ne rek bon jawaaz liñ naan lii daal ku ko def comme sangu set nga ñëw ci sangu set ñu ne daa am ñaari façon am na sangu set boo xam ne boo ko defee mooy mat na mooy baax na kenn du la am bi gina a mat te mooy bi nga xam ne moom la yonent bale saa saam ginoon di def te moom la doon saxoo sauf que xamale ne bële pour wane ne bii baax na sauf que jàngalekat bi moom il faut mu wane yépp ba nit ñi xam ne yii yépp am na waaye yonent bi sa salaam li nga xam ne moom la doon saxoo mooy li nga xamante mooy ja sangu set gi nga xam ne gu mat gi. yow nag mi nga xam ne da ngaa sóobu waroo ñëw rek naan bu ñëwee nii rek nga dugg rek waaye xëppoo lépp après dem ne waaye man daal jawaas jeex na man daal pare naa déedéet. loolu waroon mooy kenn du la ne boo ko defee sawas baaxul de mais dañ la ne c'est que yow li ngay xool la li nga soxla dafa gën a màgg li nga xamante ne nii mooy lii voilà tout le temps. moo tax yonent ma saa am ne jaam gonu borom dafa bëgg jaam bi muy def jaamu yàlla gu muy def mu gin koo def na mu gën a rafete te comme que fii ihsaan ci darajatul ihsaan lañ ne mooy loolu mënoo topp ruxas yi kese waaw yow tout le temps yaa ngi xool ruxas yi ruxas yi yi waaw waay waay ana yi nga xamante ne dañu ko woyofal yi nga xam ne dañu ko woyofal nga topp yooyu kese waaw dégg ñu ne la naafila en fait ci naafila bu dee naafila la nit ki mën naa naafila toog waaw man ngaa naafile daal di toog waaw waaye yonent ba saa saam ne naafile julli ki toog day nekk nisf salaatul qaa'im day nekk moitié wu bu ñuy fay li ñuy fay ki taxaw yow xaaj bi bu ñu xaajee li ñuy fay ki taxaw ñaari xaaj yow benn xaaj bi la ñu am nga ne noo baax na man loolu doon na ma toog déedéet yow da ngaa war di taxaw waaw. bul topp rek yooyu naan nii luñ ne nii loo xam nga loolu wute nag li sayyidatu Aisha radiyallahu anha doon wax maxtiira rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bayna amrayni illa xtaara aysarahuma ma lam isma bokkul ak lii de masuñoo tànn loo saa diggante ñaari mbir lu dul tànn na ba gën a yomb bu dul xam nga lii ma exemple lii ma wax ruxas yi mooy ne hmm? est-ce que bi gën a yomb ak bi beneen bi bi gën a mat ñoo yem non bi gën a mat moo ëpp yoon gis nga leen di bale sax-sax nee na la waaw kii naa fi la toog loolu naa fi la lañ wax de bu dee farata kenn amul droit di ko julli toog te nga mën a taxaw ndax taxaw bi farata la naan allahu akbar fekk taxaw boobu farata la ci julli ci bu dee da dem ba manula nekk walla bu boobaa salli qaa'ima fa in lam tastati' fa qa'ida daal bi ñëw la waxoon Seydina Imran ibn Husayn radiyallahu anhu jullil ba ko jàngoroy kajoor dojee muy baasuur ja jullil nga taxaw boo ko manul nga yëkki nga toog voilà kon loolu la yow nag loolu topp ruxas yooyu loolu lañ la naan loolu bu ko def bokk na ci yi nga xamante ni fa nga jëm yàlla mu ngay ut foofu moom daa bëgg li ihsaan boo fi toppee yi yow de toute façon dañ lay puus ne ne kii amagul ambition wu ñëw fii voilà mais waxuñu la ne par exemple bii bokku ci nga ne julli damaa tukki foo xam ne mën naa wàññi julli hein léegi yow nga ne bon man malgré ça damay matal dañ naan la non non non foofu julli ñaar moo gën parce que yonent bi alayhi salaatu wassalaam masula tukki fenn matal julli même bu dee loolu mën naa nekk voilà loolu moo tax xanafiya yi rahmatullah alayhi ne loolu farata la wàññi julli boobu ngay wàññi julli bu dee da ngaa tukki farata la parce que julli comme li sayyidatu Aïsha wax radiyallahu anha bi muy tàmbale ñu koy farataal ñaar ñaari rakk la woon ci safar ci boo xamee dañoo tukki ak bi nekk ci dëkk bee ci yem boo ko doon julli ñaar la après lañ yokku ziida fi salaatil xadar yi dañoo yokk yeneen ñaari rakk ci ñoom tàkkusaan ñoom gée ak yooyu ak tisbaar dañ cee yokk ñaar bu nekk mais ñaar la woon kon nag ñoom ñu ne comme que ñaar la woon kon ñee ci julli boo tukkee ñaar loolu moo tax ñoom ñu jàpp ne du ruxsa loolu azima lu ñu dogu la alors que waa waa waa waa waa waa jumhur min almalikiyati wa shafi'iyati wal hanabila rahmatullah alayhim dañ ne noonu loolu ruxsa la ndax yonent bi alei sat salam sayyidina Umar ibn al-Khattab comme ni ko Ya'la ibn Umayya radiyallahu anhu moom it sahaaba la woon daal di koy laaj ñëw laaj yonent sayyidina Umar bi mu ne xalifa ne ko man de jaaxal na ma mooy ne ñun suñu borom dane woon yéen yaa ayyuhalladhina amanu laysa alaykum junahun an taqsuru min as-salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru bana laaye jeexi yéen ñi gëm yàlla amul benn problème amul benn ngaañ ci ngeen wàññi seen julli yi bu dee ne da a ragal booy bu nekkee ci tukki ragal noon yi daal di leen dal fitnaal leen mu ne man mu ne man li ma jaaxal léegi ñun lool jeex na nekkatuñ ci fitna man nga jóge Makka dem Medina ragalatoo benn yéefaru Quraysh ak yooyu kon lan moo tax ñuy julli ñaar ba léegi mu ne ko nii nga ma ko laaje man itam daal di woon naa yéemu ci loolu laaj ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne ma tilka ruxsatun tasaddaqa Allahu biha alaykum fa fa aqbalu sadaqatahu sayyidina Umar ibn al-Khattab amirul mu'minin wa thani khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin radiyallahu anhum mu ne man lii nga laaj yow sayyidina Ya'la ibn Umayya muy mbokk saxaabaam mais xale la woon mu ne ko man laaj naa lu mel nii yonent bi saa saam yéemu naa ci laaj ko mu ne ko lii de ab sarax la boo xam ne yàlla moo leen ko sarax nangu leen saraxam moo tax ñoom ñu ko doon def te yonent bi saa saam loolu ma sa def kon loolu moo tax tukki julli ñaari rakka di wàññi loolu moo gën di leen booleeg ah ak di leen boole tey wàññi loolu moo gën ndax loolu la yonent bi alayhi salaam saxoo woon te bu doon woon ne mooy yeneen yi ngay gis yeneen rox say yëpp mooy da koy def ngir wan ne lii man naa nekk mais du ci sax voilà loolu nag ngay ràññee xam ne kon yi muy sax yooyee même bu amee rox sax comme julli naa fi bi mu la doon wax toog loolu nga xam ne ah man kat lii damaa fa ma bëgg a dem mooy fu kawe mooy darajatul ihsan kon man manumaa nekk rek di kal samay mbir ci li wallahu